ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ñëw ci al euh, kanzus saani maanaam ñu ngi yeggale ci al kanzus ci maratibul wujud euh, ci man fasl boobu ci téere bi nga xamante ne moom moo tudd al kunuzul ashara bu al imam euh, Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu rabbani fi nga xamante ne moom lañ ci yemoon suñu jotaay yi weesu euh, mooy ci ne borom subhaanahu wa taala bi bind dafa bind ba bind euh, mbindeef yi maanaam wax nañ maraati bi tarti bi euh, et que doom maanaam bi mu bindee bind gàncax gi bind suuf si bind voilà comme ni nga xamante ne noonu la ko nettalee ci alquran bind asamaan ci ñaari fan si de suite noonu nga xam la ko nettale nekk asamaan yi suuf ci juróom benn fan la ko bind euh, euh, suuf si bokk si voilà xalaqal arda fi yawmayn voilà euh, bind lim bind yëpp maanaam muy asamaan yi suuf si yëpp mu ci juróom benn fan loolu jotoon nañ ci wax ci chapitre yi yi gisoon nañ ko mooy eh, ci bi ñuy gis eh, eh, xayaatul kawni bi ñuy gis xayaatul kawni jotoon nañ wax ci wàll googu ak façon maanaam bis ni ñu wuutee différence yi nga xam ne ñoom ñoo am ci bis li nga xamante ne moom mooy gisoon nañ tamit ne borom subhaanahu wa mbir mu nekk daf ci bind benn melo wala ñaar maanaam wala ay turam maanaam ci yenn ci ay turam ak ay meloom ci lay bindee yenn yi waaye doomu aadama rek rek rek moom la bind moom mu nekk nga xamante ne dafa yelloo ci dajale mboolem turam yi ak melo yi moom rek moom mooy nga xamante ne moom moo ko dajaloo moo yelloo ci jot feeñuwaayu mboolem turu borom subhaanahu wa ta'aala ak ay meloom ànd ak borom subhaanahu ak ay meloom dañoo nekk ñëw ci ay xeetu yéen yu bari ñoom di am xeetu safaanonte bu ci ne maanaam muñ ci nammee safaanonte nag li muy tekki moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala day tudd ar-raafi'u mooy ci yëkkati waate waaye tudd ki nga xam ne mooy al-xaafid mooy ci wàcce waate day tudd al-mu'izz mooy kiy teeralaate di joxe nootu teranga waaye day tudd al euh, al al muzillu mooy kiy toroxalaate maanaam et cetera Uh, borom bi subhaanahu uh, day tudd al mu'ti mooy ki joxe waaye day tudd al maani'u mooy kiy xañe maanaam loolu maanaam moom la ñuy wax safaanoonte yi uh, kon buur yàlla subhaanahu wa dafa am cosaan maanaam moom mooy nekk-nekk bi mooy zaat zaat bi moom borom subhaanahu wa dafa amee ay ab melo maanaam forme bu am suura boobu ñuy wax nag mooy forme boobu ñuy wax ci borom subhaanahu wa ta'ala loolu at-tajalliyatu asma'iyya a at-tajalliyatul la mooy feeñu waayu yi la loolu lañ naan borom subhaanahu wa ta'ala maanaam dafa am suura euh, mooy image bi nga xamante ne moom la amee wala image kon ñuy wax li hadith bi di wax te gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne xalaqa Allahu Adama ala suratihi ne buur borom subhaanahu wa taala muy buur yàlla dafa bind aadama maanaam ci suuraam muy ci image am maanaam ci feeñuwaayam loolu eh, gisoon nañ wax ji nga xamante ne mooy ci nodd ba de passé ne imam as hadith eh, boobu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko solo imam Ahmad ak imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhim solo nañ ko et imam as-Suyuti bi def ta'liq maanaam bi muy def ay annotation ci wax ji ci xadis bi ci al-Jaami' as-Saxiir dafa ne euh, li muy tekki moom mooy boroom subhaanahu wa bind moom aadama ci melo bi nga xamante ne euh, mooy maanaam dafa euh, bind moom aadama ci melo bi nga xamante ne noonu la ko binde woon maanaam ci cosaan ba ni mu génnee àdduna wax nañ tamit ne Euh, damir bi muy ala suratihi day dellu ci buur yàlla subhaanahu wa taala ngir ne li nga xam ne moom la xadis bi am ci beneen riwaaya mooy xuliqa aadamu ala surati rahman ne maanaam buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam maanaam mooy maam aadama dañ ko bind ci melo yi mooy ci image nga xam ne moy ar-rahman mooy aji xees dellu ji yërmande maanaam kon daf koo jox melo yi nga xamante ne ci ay melo yoo xamante ne dana tax maanaam nga xam ne yooyu ay melo la ak ay tur la yoo xamante ne buuru yàlla subhaanahu wa ta'aala mooy ki ko yelloo et que tur yooyu noonu moom la ñuy jël maanaam moom ki nga xam ne moom mooy doomu aadama bu melo woo ko lu demee nekk dund lu demee nekk xam-xam lu demee nekk kaddu ak yërmande ak xeet yu mel noonu loolu ay melo la yoo xamante ne meloy borom bi la subhaanahu wa waaye borom maanaam doomu aadama maanaam melo woo mu am tamit yoo xamante ne euh, melo la yu muy jéego wëlif borom subhaanahu wa ta'aala comme ndax borom subhaanahu wa ta'aala moom mënta dee waaw comme ni ko waxee wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu na nga wéeru booy wéeru wéerul ci kii dund te du dee muy yàlla yàlla rek dafay dund te du dee nag kon na ngeen wéeru ci kooku euh, naka noonu euh, na ngeen gisoon nañ tamit ne am na ay melo yoo xamante ne. boo leen seetloo doomu aadama da koy am te am yoo xam ne duñ ko jox malaaka duñ ko jox jinne duñ ko jox eh, njaay àll duñ ko def jox keneen te loolu comme melo biñ biñ wax moom mooy par exemple mooy al ibdaa maanaam mooy di sos di créer muy créativité bi nga xam ne moom moo nekk ci doomu aadama di mën di defar ay mbir di ko fent di ko tabax di imaginer maanaam am imagination boo xamante ne da nga koy am Eh, mooy ci sam xel ngay xalam mbir nattale ko defar ko tabax ko yëkkati ko muy dox maanaam muy fonctionnel eh, ci loo xamante ne ci cosaan gisaguñ ko woon loolu bu dee ci lu nu joyal buur yàlla rek ko man subhaanahu wa taala waaye dafa am doomu aadama moom man na ko ci loo xamante ne lu ñu tënk la maanaam mooy tey buñ jëlee eh, congélateur réfrigérateur ay mbir la yoo xamante ne euh, dañ maanaam keneen defuru ko doomu aadama rek am capacité wu di xalaat di seetantal jëfandikoo xelam teg di dajale ay matériaux maanaam ay mbir yoo xam ne daf koy fekk ci suuf si euh, muy nekk ay mbell wala ci gàncax gi di dajale di teg di yett ah euh, muy dox après mbir mi nekk congélateur beneen partie bi ci kaw nekk réfrigérateur moom luy seddal li ci suuf la di di di di di di congeler loolu par exemple doomu aadama moo ko mën a xalaat def ko mais loolu malaak mënu jinne mënu ko picc mënu ko amul benn bàyyi ma ci bàyyi may bu xelam mën a yegg ci niveau boobu mais nag boo gisee doomu aadama man ko li tax ñu ne ibda googu mooy sos googu fent googu loolu dañ ko dafa nekk loo xam te ne dañ koo tënk dañ ko Euh, dañ ko tënk maanaam muqayyad la ibdaal mok la mutlaq muqayyad la lu tënk la mooy ne dafa am ci nature bi loolu dañ kaa gis ci nature bi maanaam dañoo gis eh, léeg-léeg maanaam muy am ay glace di congelé ñu koy gis léeg-léeg jamono yi di sedd ak a tàng voilà ngay gis par exemple doomu aadama di mën a inspiré wu ci loolu maanaam xelam di ci maanaam muy xëñtu di xool naka la mbir moom mën a demee ba mu dem defar ay chauffage par exemple nga xam ne jamonoy seddaay bi bu amee mu mën defar loo xamante ne day tax ba pièce bi néeg bi nga nekk wala salle bi wala maanaam di tàng moom yow boo nekkee bi ci biti naka loolu mu mën ko reproduire ci fépp fu mu ne c'est-à-dire mu mën defaraat jëmmi mbir moom ci fépp fu mu nekk comme bu duggee ci otom mu mën fa defar euh, luy seral place bi su ci biti dafa tàng waaye mu mën fee defar lu koy tàngal su ci biti dafa sedd kon loolu nit moo man loolu ku dul doomu ci adduna ba adduna wala ngaan këpp mënu ko amul benn mbindeefu yàlla bu ko man lu dul doomu aadama euh, loolu par exemple loolu benn rek la ci misaal yi nga xamante ne doomu aadama da koy def da koy fent jinne manu ko malaaka manu ko njaay àll manu ko picc manu ko mbelentaan manu ko amul kenn ku ko man amul kenn ku ko man euh, kon dangay gis gis nañ ne yooyu ay mbir la kon yoo xamante ne borom sant la noonu la teeralee doomu aadama euh, léegi nag melo yooyu nga xamante ne moom la mbindeef maanaam moom la doomu aadama melowoo nga xamante ne melo yooyu boo xoolee da koy fekk ci yeneen mbindeef yi melo yooyu borom subhaanahu wa ta'aala dafa def dafa nekk euh, euh, maanaam tur la bokk ak doomu aadama waaye bokkuñu melo yi dëgg-dëgg comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon euh, ne par exemple bu ñu waxee wurus fii ci àdduna ak wurus wi ñuy wax àllaxira du benn meew bi ñuy wax fii ci àdduna ak meew yaa ñuy wax ci àllaxira du benn euh, amul lenn lu ñuy wax fii ci àdduna ñu ak lu ñuy wax àllaxira du bu ñuy wax ay mbolde mooy maqaami ay maqaami awlahum maqaami min hadid maanaam ne ña fa nekk ci sawara am nañ ay mbolday weñ loolu Euh, mbol day ñun fii xam nañ nu mel euh, mais bu dee bu àllaxira mais bokkul du tout xaajul bay bokk tur rek lañ bokk voilà bu ñuy wax safara tamit safara bi ñu xam fii ñun maanaam tàkk-tàkk bii ñu xam fii du dara lu maanaam du sax maanaam dayooy takkandeer gu ndaw la ne ci dayooy dëgg-dëgg safara bi nga xamante ne moom moo am àllaxira maanaam lii du dara moom ñun li ñuy gis nii tàkk-tàkk yi du dara degré yi fi am yii ci ay tàkk-tàkk du dara ci buñ ko comparé ak li nga xam ne moom mooy safara bi nga xam ne moom moo am àllaxira euh, te la mbir yëpp wute euh, euh, kon ci kaw loolu dañuy gis ne segam loolu moo am maanaam kon diggante mbindeef la ak mbindeef bu parce que àllaxira la fa ay mbindeef lañ adduna fii ay mbindeef lañ donte mbir yi mën nañoo mais tur yooyu bo subhaanahu wa ta'aala daf ko teg maanaam di wax wurus yi nekk ci àllaxira ci àjjana di wax masalan meew dexu meew ya fa nekk dexu lem ga fa nekk ah, dexu ndox ma fa nekk te du du lëx du doxu sàn sàngara ga nekk du mandilaate eh, dex muy tudd eh, di wax tabax yu rafet ya fa nekk ak yeneen ak yeneen loolu bo subhaanahu wa ta'aala daf ñu koo jegeñal ci xel bu ko defee ñun ñu mën a am euh, benn aperçu maanaam ci li nga xam ne moom moo fa am mais du dëgg-dëgg la fa am parce que loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wax ne boroom subhaanahu wa dafa wax ci hadith qudsi dafa wax ne li ma waajal a'dadtu li ibadi fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waaj waajal naa sama jaam yi euh, alaxira maanaam ci àjjana loo xamante ne bët musu koo gis nopp musu koo te musta rot ci xolu doomu aadama musta romb xelu xolu doomu aadama maanaam nit mënta mënta imaginer ba xelam dem ci lu men noonu loolu mënta ne kon euh, da ngay gis ne tur yi lañu bokk comme fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun bakkan amul benn bakkan bu xam li nga xam ne moom la ko boroom bi dencal nëbbal ko ko ci lu mën a seral bëtam foofu ca àjjana mu nekk pay li nga xamante ne moom lañ doon def kon da gis euh, loolu tur lañu bokk safara tam noonu la demee ya nekk safara te ñu koy wax di ko wax fii c'est juste imagé maanaam lu ñu teg rek ngir nit ki mën a am à peu près benn aperçu ci loolu war naa metti te loolu war naa tar te loolu war naa wex te war naa xat euh, te te war naa naqari te war naa nekk coono maanaam loolu rek nga am ci benn aperçu imagination loolu kese la boroom subhaanahu wa ta'aala ci yërmandeem mu wut ay mbir fii yu bokk ak yooyu tur doonte xaaju ñu xaaja xaaja xaaj bay nuroo te diggante loolu yëpp na lan la diggante mbindeef la ñu ne ak mbindeef léegi lan ngay xalaat ci diggante mbindeef nag ak borom bi buur yàlla subhaanahu wa taala lan ngay xalaat ci loolu moo tax melo yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci ñun maanaam doomu aadama muy nit ñi ay melo la yoo xamante ne buñ ko melalee borom bi subhaanahu wa taala maanaam meloy borom bi subhaanahu wa taala buñ ko melalee doomu aadama nit dañuy xam ne baat bi lañu bokk mais xaqiqa bi mooy réalité bi dëgg-dëgg mbir mi bokkuñu ko déedéet loolu moom moo tax liñ ciy wax ci atte xaqiqa bi la ñuy atte mais duñu at ñu wax mukk ci maanaam naka la mel ak lii aju ci mbir moom déedéet du loolu moom mooy sujet bi euh, ci bu ñu wax ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, léegi kon mu daan ne fa xalaqa allahu ta'ala al-kawna kullahu ala surati al-jamali wa hiya suratuhu ta'ala kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha jamilun yuhibbul jamal faxraja al-kawna kullahu jamilan fi muntaha al-jamal fa kaana al-aalamu huwa al-maxluuqu al-awwal al-musawwar thumma xalaqa allahu al-insana fa kaana mulaxxasu haadha al-aalami al-kabir la xalqu as-samaawaati wal ardi akbaru min xalqi an-nas walakinna xalqan walakinna xalqan naasi akmalu min xalqi samawati wal ard mu ne fa xalaqa allahu buur yàlla dafa bind ta'ala aji kawe ji al kawna kawnu bi mooy ngënu nekk tef mooy adduna bi kawnu bi kulluhu lépp cosmos bi boroom subhaanahu wa ta'ala daf ko bind lépp ala suratil jamaali ci meloy taar image yu taar parce que comme borom subhaanahu moom la bind ci melo boobu parce que en fait li ngeen li war a xam mooy te loolu dinañ ci gën a ñëw euh, le temps dañ koy développé mooy ne comme liñ gis borom subhaanahu wa bi muy amal mbindeef yi dafa amal maanaam doomu aadama mais taqdiran lu ñu nattale la c'est-à-dire que xaqatul muhammadiyya muy jëmm yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam zaat bi laa ci bëgg wax mooy nekk-nekk gi ruux bi bi mu ko amalee muy luñ naan leeru yenent bi sallallahu lañ koy faral di waxee naan leeru yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko boroom subhaanahu wa ta'aala amalee donc leer googu dafa am ay prototype maanaam ay façon nit ñoo xamante ne maanaam moo tax kooku moom la ñuy al insaanul kaamil léegi mooy nit ki nga xam ne dafa mat léegi prototype boobu moom la def euh voilà euh, euh mu mu mel comme ñun ah voilà voilà maanaam ñun ñu nuroog moom moom lañ doon wax na al al euh, euh, wa nuurul akwaanil mutakawwinatil aadami yi mooy mooy liñ doon gis kamal mooy leer googu nga xam ne mooy leeru nekk te fi nga xam ne dafa tabaxewoo mais forme bi mu tabaxewoo mooy forme aadam mam aadama alayhi salaatu wassalaam euh, kon leer googu nga xamante ne moom mooy jëmm forme humaine boobu nga xam ne moom maanaam forme adamique plutôt euh, boobu nga xamante ne moom la ame euh, moom ci la nit ñi génnee parce que comme ruux boobu mooy ruuxu borom subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom la doon wax naan dinañ la laaj mbiru kan mooy a ruux mooy ruuxu ji bu mag bi nga xam ne mooy ruuxu borom subhaanahu wa taala nee leen kooku min amri rabbi ci aalamul amr la bu tukkee ci sama borom man yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon ngay gis ne mooy ruuxu yeneen bi la ci boppam sallallahu alayhi kon nag dafa jóge directement ci commandement divin maanaam mooy amr amrullahi mooy commandement divin mooy bi nga xam ne euh, adduna boobu la mais bi nga xamante ne kon ci yàlla la jóge mais yàlla bi nga xam ne mooy boroom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que ni kon yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax mu wax min amri rabbi mu wax rabbi waxul min amrillah wala yooyu den min amri rabbi la wax sama boroom man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon ci kaw loolu euh, ruux boobu nag moom jur euh, yeneen Euh, ruux gi voilà voilà voilà euh, am na ci maari ji euh, fu ma koy wax fàtte sax bayit bi naka la ci jeexital bi ci bi ñuy wax ci almusawiru la suma juumu naan wa jismun bada fiina voilà ne yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jismun bada fii na misaalul li zabdati voilà mooy euh, jëmm ji nga xamante ne moom moo feeñ ci ñun maanaam ñun boo gisee forme bi ñu am jëmm ju ñu am dañ ko jëlee ci suñu maam Adama alayhi salaam mais maam Adama jëmm jooju daf koo amee ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam en réalité moom la copier moo tax voilà moo tax misaalul mooy modèle bi quoi li zabdati ci quintessence ñun ñi kenn ku ci nekk ci ñun sa quintessence model bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam et euh, li gën a am solo ci nit li gën a tedd ci nit li gën a taaru ci doomu aadama bu ne boo ko jëloon nga xool doomu aadama yëpp lenn lu ci nekk kan moo ko gën a taarule nga xool ko maanaam da koy retrouver ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi que c'est le modèle parfait maanaam moom mooy ki nga xam ne même ci jëmmum corps physique bi ko borom bi amalee fii subhaanahu wa ta'ala ba mu feeñee fii ci suñu adduna bi sallallahu alayhi wa sallam moom la feeñee jëmm jooju muy jëmm ji gën a mat muy jëmm ji gën a mat te boo jëlee jëmm ji nga xool ko physiquement euh, dafay junj ay ay ay jikko yu rafet ak jikko yu taaru loolu moom moo tax képp koo xamante ne da am firasa bi euh, biñ doon wax ne maanaam firasatul mu'min boobu firasa muy genre benn genre kashfu la buy bu borom bi di def ci nit mooy dévoilement la bu borom subhanahu wa ta'ala def ci xolu nit ci kaw ne bu gisee doomu aadama ci saafi euh, day day mën a day mën a imaginer ci saafi en tout cas day mën a am day mel ni comme si euh, caractéristique wu doomu aadama bi day copier wu ci xolam maanaam day day day day day refléter wu plutôt day refléter wu ci xolam de telle sorte que day mën a xam ne kii jikko yi la amee nii lay doxale kii ku baax la wala ku doy waar la wala ku mat naa wóolu waa wala déet kii waxkatu dëgg la wala déet kii Euh, am na kell te nekk ci moom waaw wala déet ak yeneen ak yeneen ndax kii euh, maanaam yu bari ci moom da koy daal di commencer xam après ñun wolo yi léeg-léeg bon boobu mooy firaasa bi gën a kawe mu am beneen xeetu firaasa boo xamante ne tamit borom subhaanahu wa ta'aala da koy may ñi ragal yàlla mais firaasa boobu noonu euh, firaasa xikma la maanaam mooy du du du bi nga xamante ne comme kashfu la mais boobu xikma la maanaam mooy sagesse moo koy waral ci nit c'est-à-dire que moom day yàgg xam nit quoi mooy naan diw daa xam nit loolu la mooy ne boo dee gis nit koo xamante ne dafa am ci jëmmam ay mbir yu yu feeñ selon nit jëmm ji bindoo rek déjà yow mën ngaa imaginer à peu près ci ban façon nit la maanaam soo xoolee xar kanam gi naka la bë naka la euh, tuñ yi bindoo nan la bakkan bi mel nan la bët yi mel naka la euh, jëbi naka la mel ak naka la nopp yi mel nan la taxaw dafa dafa taxaw dafa def nii wala dafa dafa dafa tëdd wala dafa nu mu wala naka la euh, sikkim bi mel naka la euh, euh, diggante bët yi fii nu mu ah, naka la loxo yi loxo yi naka lañ mel mbagg yi diggante mbagg yi ndax dafa dafa yaatu wala dafa dafa dafa dafa xat ah, naka la dënn bi mel nan la biir bi mel nan la tànk yi mel e, nan lay doxe naka la maanaam et cetera loolu yëpp daf lay am lu lay jox ci ki ci parce que en fait euh, euh dafa am ay euh, ndax bopp bi dafa rëy wala ak naka la toll nan la mel yooyu yëpp ak karaw yi naka lay naka lay saxe ak naka la mel plus nit ki di ko gën a nurule yenente bi sallallahu alayhi wasallam plus nit kooku di am ay jikko ci moom yuy gën a parfait yoo xamante ne dañ ko yomb maanaam bokkut ak mooy mu nekk sajj yi ci moom ko en réalité maanaam mu nekk loo xam ne day naturellement borom bi da koy bindee noonu léegi nag mu def li nga xam ne da koy yàqal boppam ak da koy travailler mu liggéey et cetera voilà te ci kaw loolu sax nit ki nga xamante ne dafay nekk cellate tey boo gisee da nga leen di xam n tey bu ñu gisee benn nitu yàlla nit ku baax nit ku sell bi yëngatu ci xam-xam nekk ku baax ku kii ku jekk ku yiw et cetera soo xoolee xar kanam gi wala nga xool ko jëmm ji bu ñëwee nga jàkkaarloo ak moom bokkul ak nit ki nga xamante ne par exemple benn bandi la boo xamante ne sa way caaxaan ci lay nekk day dox day naan day et cetera maanaam boo leen xoolee physiquement ñoom ñaar automatiquement yaakaar na même nit ñi ñàkk xel dañuy mën a différencier ñaari nit ñi dinañ xam ne kii ku baax la ku sell la kii ku doy waar la maanaam loolu physiquement rek nii rek boo doon xoolee rek di nga di nga mën a am eh, différence boobu ba ci sax tey bu dee am ngeen ak seetlu dëgg boo leen koy faat boo leen ko xoolee ngeen jël par exemple benn eh, eh, joolaa wala séeréer wala wolof wala ku mën a doon tukkuleer wala yu mel noonu ngeen xool ko fekk du jullit fekk du jullit lu ci ëpp lu ci bëree bëri boobu boo amee ak seetlu di nga gis ne moom ak ñi ci seen trait de caractère wute nañ am nañ ay trait de caractère maanaam physiquement nii rek boo leen xoolee yu ñu wute voilà dina am luy dégager wu ci seen jëmm lu lay wan ne la kii du jullit moo tax buñ la ko waxee après mën nga ne ah oui tax mu mel nii maanaam ba sax ba sax biir jullit ñi Euh, selon seen jikko yi ñu amee da ngay gis jëmm yi ni ñuy mel même selon sax même fan maanaam spirituellement fan lañ féetale seen bopp par exemple euh, euh, taalibe murid bi ak taalibe tijaan bi wala pour joxe exemple que ñaar ñooñu wala ibadu rahman bi wala yu mel noonu léeg-léeg physiquement nii rek boo leen xoolee léeg-léeg di nga mën a identifier kan moo ci dina am mbir yu bari yoo xam ne dañ koy faral di nuroo bu waxee moom nga commencé nga commencé classifier carrément ne kii mooy diw kii mooy kee kii fii la bokk kii bokkul fii nga mën leen a classifier carrément nga mën a teg benn identité ci jëmm nit ki soo gisee tamit euh, koo xamante ne euh, euh, tubaab la tey par exemple bi jël ak tubaab boo xamante ne dafa juddoo ci yéeféeri et cetera mais nga mais moomu tuub nekk jullit ngeen dawal cinq dix ans soo gisee tubaab boobu léeg-léeg mën ngaa jaawale ko mën nga koo jaawale ak naar wala boog ku dëkk ci euh, pays de l'Est yi nga xamante ne ñoom ay jullit ñoo fa dëkk léeg-léeg nga mën leen a jaawale lu tax parce que maanaam dootul bokkate dootul nuroo physiquement ak yeneen tubaab yi et ainsi de suite lool topp ko voilà même jigéenu jullit buy dangalaka def yooyu noonu sax même jigéenu jullit bu mel noonu sax léeg-léeg physiquement mën na wuute maanaam ci visiblement ak jigéenu chrétien nii boo xamante ne eh, noonu la mel ne ñoom maanaam même noonu sax mën nga ko mën ngeen le léeg da ngay da ngay mën a def différence bi voilà même ñun maanaam ñekk yi yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy nekk jullit boo leen xoolee physiquement nuroowuñ ak ñekk yi nga xamante ne duñu ay te loolu Euh, même naar bi bi bi nga xamante ne dafa dafa dafa wëlbati ku nekk bu yéeféer boo ko xoolee di ngay gis ne dina am ay trait de caractère yu ko wutale ak naar yi nga xamante ne dañoo des nekk ay yéef ay jullit ba tey loolu nag boroom subhaanahu wa daf ko def léegi nag loolu c'était pour wax leen ne yi dafa am caractères yi gën a mag ci doomu aadama ci nit caractères yooyu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo woon ci lépp nag maanaam ci lépp jëmm yeneen bi sallallahu mu wasallam moo gënoon a mat mboolem jëmm yi ci gën a taaru moo ci gën a baax mu ci gën a rafet moo ci gën a sell amul sikk gu ci nekk moom sallallahu alayhi wasallam jëmmum ji dafa tedd dayak teranga melowam amul kenn ku ko jege ci ay melowam amul ku ko nuru amul ku ko jege ne serait physiquement ne serait physiquement voilà bi nga xamante ne moom la ñu jamoon euh, jëbi def ko maanaam deretal ko jam ko biñ ko daggee noonu da nga gis leeru biiram da doon feeñ ci ba nga xamante ne bi mu cicatriser woo noonu maanaam leer gi maanaam daa gën a rafet parce que leeru biir gi leeru maanaam ndekete bañ ko xare leeru biir gi daa gën a feeñ sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu gi nekk ci moom ci ci ci ci weñ daanu ko laal yenent bi sallallahu weñ daanu ko laal voilà dañ ko daan moytu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daanul ndax wóbbali seytaane moo koy inspiré nit ki képp koo xamante ne dafa xalaata wóbbali maanaam na ko delloo mu man sinon mu daal di def nii bëggee wóbbali mu jël loxo ndey càmmoñam def nii daal ngir moytandiku ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam eh, daanul eh, maanaam tànkam tànkam bu daan tegu ci suuf amul woon amul woon lan maanaam daanul woon marqué ci suuf si lu suuf si nooy nooy daanu ko woon marqué ndax jëmmum ji moo gënoon a nooy loolu ànd ak mu ëppoon doole ñëpp mu ëppoon doole ñëpp mu ëppoon kattan ñëpp ne serait-ce ci zahir nii rek moo ko ëppoon moo ëppoon kattan ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëmm la joo xamante ne dëgg la da doon dox yor jëmmi nit waaye leer la comme li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ne jant bi buñ ko daan teg wala weer wi nga di ko xool moom yenent bi sallallahu da ngay gis ne moom leeram moo gënoon a mat et que amul woon takkandeer te li taxoon amul woon takkandeer moom mooy jëmmam ji dafa nekk leer bu daan dox ba mu nekkee gone ci mbeddu Makka yi xeer yi dañ ko daan nuyu bu daan dox dafa am niir bu ko daan keral sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëmmum jooju bu daan ree bu siiñee bëñ yi dafa weexoon eh, mel ni leer day génnee su daan wax mel ni day génnee ay leer yu ndaw nii day mel ni day génnee ci ci ci ci diggante eh, mu mel ni neige ni mu neige weexe noonu la bëñ yi meloon eh, sallallahu alayhi wa sallam Euh, su su su su lex yi lexam yi dafa mel ni dañ cee defoon wurus or dafa mel ni or maanaam dañoo jëloon or def ci ndox ba pare daal ko ciy tàllal daal ko ciy def nii bët yi dafa ubbeeku woon sallallahu alayhi wasallam lii ñuul ba pare mu am mel dafa am rëdd yu xonk ci bëñ yi maanaam mel ni comme si sidit bu xonk noonu ah bët yi taaru sallallahu alayhi wasallam euh, bopp bi dafa dafa dafa dafa mais xaw mel comme si maanaam lu xaw a rond mais gudd mais en même temps mu rëy sallallahu alayhi mais pas dijj bu mag a mag bien sûr bu exagéré wax ni boobu ah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà loolu ci physiquement nga koy melal di ko melal di ko melal di ko melal di ko melal di ko melal di ko melal di ko melal ci gis ne jëmm ji gën a tedd ci jëmm yi la yoroon ah mbagg yi sorante dënn bi doole yi dool dënn bi dafa jóg biir bi eh, nekkutoon lu maanaam comme biir yu ngand yooyu yal nañu yàlla sàmm ah, nga xam ne dafay am kóllëre eh, ak eh, ak ngor dafa am kóllëre ak ngor nga xamante ne noo def effort yoo mënti defit du gaaw a dugaat ah dégg Euh, ba pare am ay comme genre abdo maanaam abdo yi biir dañ doon feeñ carrément yonent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera maanaam dafa bari ay jikko yu mu ay ay ay jëmm jëmm corps yu mu dajale woon yoo xam ne ay melo yëpp nag di ay jikko yu rafet ay taar yu nekk ci moom kon jëmmum ju tedd jooju sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne hmm, xaddis wala xaraj maanaam waxal la neex ci taar Euh, da da amul lu ko lu ko nuru moom mooy jëmm ji nga xamante ne dafa gën a tedd te dafa copier réalité bi nga xam ne mooy réalité mohammedienne bi maanaam ruuxam boobu forme bi boo ko gisoon da ngay gis ne jëmm gi nekk fii dafa mel dafa copier jëmm jooju sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà nga xamante ne nag moom la yor moom la maanaam moom moo yor teranga gu mag yi moo gën a tedd ci mbindeef yi sallallahu wa sallam et nit ki lum mu ko gën a nuru physiquement ci loolu di gën a nuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jikkoom ak ay doxalinam moom moo tax bu ñu gisee ku mel ne Seydina Al-Hasan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ibni haza kii de sang la Seydina Al-Hasan dafa nuru woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ñoom dañu xawoon nuroo ñoom seen biir sax Sayyidatuna Fatima alayha salaam dafa nuru baayam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sayyidatuna Euh, Seydina Ali tamit comme ñoom ñaar ay cousin lañ tamit amoon nañ xeetu niroo bu nekk ci ñoom ak Seydina Abdullah ibn Abbas bien sûr radiyallahu anhu mais Seydina Hasan ak Seydina Husayn tamit dañ ko nuru woon sallallahu alayhi wasallam mais Seydina Hasan la gënoon nuru mais nuru googu noonu ni muy nuru googu ni mu nekkee ci zahir noonu la nekk ci baatin ñoom ñoo nuru yeneen bi sallallahu alayhi quiconque qui que ce soit Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu moom tam bi ñëwee dafa nuru jëmm yenente bi sallallahu mat googu nga xam ne moo nekk ci ñoom te ñu jële ko ci seen ki leen meññ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mat googu moom moo moom moo doon feeñ ci seen jëmm mais aussi moo nekkoon ci seen baatin moo nekkoon ci seen ay jikko voilà voilà comme ni imam al-Busiri wax faaqa nabiyyiina fi xalqin wa fi xuluqin wa lam yudaanuhu fi ilmin wala karam dafa féete kaw yeneen yëpp alayhi salaatu wassalaam fi xalqin wa fi xuluqin ci jëmm ak ci jikko waaye walam yudaanuhu waaye jegewuñ ko sax fi ilmin ci xam-xam wala karam du caagin teraanga jege wuñ ko sax waaw te annahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yuzhirna anwaruha linnaasi fi zulami dafa mel ni moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy shamsu fadlin mooy jantu ngëneel bi hum ñoom ñoom yeneen yenent yi alayhi salaatu wassalaam kawaakibuha ñoom ñooy ay planète am ngeen planètes jant bi ci lañuy jëlee seen leer muy suuf si muy Mars muy Vénus muy Pluton muy Jupiter muy Saturne leneen ak leneen yëpp seen leer ñi ngi koy jëlee ci jant bi ñooñu nag duñu feeñ mukk bëccëg guddi rek dañuy feeñ xam ngeen lu tax parce jant bee fi ne innal kawaakiba yurfiha sinimaaru fala taqiisu na abdallahi bil fudala innal kawaakiba yukhfiha sinimaaru waaw loolu Cheikh Ahmadou Bamba ko wax radiyallahu anhu ci raayam bu leen di gam-gamle di méngale di méngale doomu abdullahi ci boroom gëneel yu boroom gëneel yu mag yi li ñuy riy bu leen leen yamale ak doomu Abdullah parce que jant bi parce que biddiw yi nga xam ne ay planète lañ jant bu njolloor bu feeñ te leer naññ da bi di yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jant bi ñoom ñooy biddiw yi li imam al-Busayri wax radiyallahu anhu yuzhirna anwaaruha linnaasi fi zulami dañuy feeñal yuzhirna anwaaruha leeri jant bi la ñuy feeñal parce que jant bi moom bëccëg lay ne mais bu nëbboo ci la ñee di ñëw di feeñ ah ci euh, bë ci ci ci guddi bu lëndëmee ci la ñuy feeñ léegi nag bu boobaa biddiwi yi di gis ñuy ñuy feeñ parce que jant bi moo leen jox leer ga ñuy feeñe la hmm. mel ak yeneen ci yàlla sa sam yeneen ci yàlla sa sam dañoo ñëw jamono ju lëndëm fekkente ñeneen ñi ci des ñu feeñal seen ay ngëneel goo xam ne dañ koo tibbee ci ngëneelu yeneen ci sallallahu alayhi kon Eh, jëmm jooju sallallahu alayhi wasallam nit nag ñu ñu dellu ci liñ doon wax li tax ñu wax yi mooy ne nit su ne su xamee nit dëgg et que buy firaasa bokk na ci li koy développer ci nit mooy bu xam loolu maanaam nga xam ne day gis nit ki mais ci jëmm ji rek day am lu ko refléter en fait voilà moo xam conscient na ci wala conscient wu ci mais en fait réalité wu firasa bi foofu la boobu di nekk leer bu borom sant la di def ci xolu doomu aadama xolu jullit bi ko gëm te ragal yàlla en fait leer gi koy orienté foofu la jóge mooy day def benn genre leer gi day day day def benn genre comparatif comprendre comparatif ak euh, reflet boo xamante ne maanaam jëmm ki day reflété wu xolam xool boobu nag def benn genre mu am leeru guy ñëw di def comparatif entre euh, jëmm ji ak jëmm yenente bi sallallahu pour mën situer euh, kii fan lañ ko mën a situer ci jikko bi ci jikko bi ci jikko bi ci jikko bi ci bi leer gi noonu lay demee léegi nag mu am ñoo xamante ne ñoom dañoo xam nit parce que par sagesse lañ ko amee di di xam nit di yàgg gisante nit di yàgg waxtaan ak nit et cetera euh, ñu ñu leen di xam à travers lu mel noonu Euh, kon doomu aadama maanaam mooy nit kon nga gis kon ñun ñëpp kon ay copie lañ yoo xamante ne dañu copier à partir de jëmm jooju nga xam ne mooy jëmm maam aadama alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne jëmm jooju moom mi ngi ko jëlee ci jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam ci leeram gi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala njëkk amal te bi mu koy amal amalu ko ci temps wala espace comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon loolu soo ko comprendre euh, di nga gis ne kon lii ñu nar a dina dina dina dina dina dina dina dina leer mais que ñun le fait que ñu feeñ fii ci àdduna euh, ba pare ñu mujjee parce que lu ne jaar na fi avant avant comme niñ ko gisi woon une ay ay ay monde yu bari ay civilisation yu bari jaar fi lu nekk romb na fi voilà ay ay peuplement yu bari ñoo xam ne jiitu woon nañ ñu fi voilà ba ñu ci gën a siiw monde scientifique mooy dinosaures yeeg ñoo ñu noonu ak ñeneen ni jaan yi comme li nga xam ne na ko Seydina na ibn Abbas radiyallahu et cetera ñu bari jaar fi mais doomu aadama moom moo fi mujjee ñëw parce que justement moom mooy objectif parce que adduna bi yëpp li borom subhaanahu amal yëpp maanaam moom mooy objectif te loolu dinañ ci gën a ñëw ci leeral ci wax yii di ñëw kon adduna bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala kon daf ko bind ala suuratul jamaal melow taar nga gis ne bi dafa rafet quoi univers bi dafa rafet ni mu dafa taaru am organisation bu extraordinaire wa te melo boobu suuratuhu mooy melo moom borom bi taala aji kawe ji kama qaala képp mi nga xam noonu la waxe rasulullah ndawal yàlla li sallallahu ne borom subhanahu wa ta'ala ni mu mel mooy lii inna allaha naka bur yàlla jamilun dafa taaru yuhibbul jamal te dafa bëgg taar dafa bëgg lu doon wax yent bi sallallahu bi dafa nekk ci jëmm ji mais dafa nekk ci jikko ji mais yent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam même bu parfumé xetam moo dàq mimbar mi kii ambar ak misk mooy ambre ak misk bokk na sax ci léeg-léeg niñ daan xamee ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam mbedd mi te yàggul bi mu fi jaare mooy boo jaaree ci mbedd mi xet boobu dalay xeeñ niñ ko doon xamee mooy léeg-léeg exemple yahuudi yi ñoo bañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xale xale seen doom yi daan dégg gis yenent sallallahu alayhi mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam laalee wala ñu nuyu ko mu raay seen bopp yooyu bu ñu demee xet gi day nekk ci ñoom voilà et que bu ñu di seen mukk taaru physique ak taaru jëmmam réalité xaqiqa bi nga xamante ne moom moo nekk ci yonent bi sallallahu te moom mooy Alquran ak ki nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg moom yéen sax ñu doon doxe moo tax alquran ak sunna mënuñu leen tàqale voilà voilà voilà euh, comme niñ ko waxee ci ruhul ma wal bayan wa kitaabuhu ma'a sunnatil muxtaari shay'un inda dil ayaati wal burhaani mahma ta'assara fahmu shay'in minhuma fa saqmu fil afhami wal azhami yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bi ak alquran muy kitaabu ma sunnatul muxtaar ak sunna ke borom bi subhaanahu wa ta'ala tànnal taamu ko ci biir bindee fi loolu shay'un benn mbir kese la alquran ak sunna benn kese lañ wute wuñu ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sunna moom manifestation wu yeneen bi sax muy manifestation wu alquran boobu ñaar ñii benn lañ fa borom aaya yi muy borom subhaanahu wa ta'ala wala ku xam aaya yàlla yi dëgg wal burhan ak maanaam preuve yi mandarga yi feeñ yu leeri borom subhaanahu wa tamit moom mooy mooy al burhan tam képp koo xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ta'ala moom benn la ci mais ñun ñi nga xamante ne ku ci borom a wa ta'aala may ak settantel ak xàmmee ak ràññee ci diggante aaya yàlla yi ak alquraanam bu fës de leer bi dina xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak benn lañ dina xam ne sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak alquraan kenn dina xam ne alquraan comme ni imam wax Ahmad wax rahimahullah nee na sunna ci boppam mooy àtte ci kaw alquraan parce que moom moo koy firi mais contraire bi lu am dina xam ne bu gisul yeneen bi sallallahu alayhi ci adduna bii gisu ko mu téye alquran di ko settantal fatiha ba na baqara ba naafi bu ko gisee settantal ko na xam ne gis ne jëmm yeneen bi sallallahu alayhi bu mu nekk di di gisul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëmm gis na ko léegi muy alquran bii la kaanat xuluquhu alquran kon su ne ñoom ñii benn la moo tax ma ta'assara fahmu shay'in minhuma saa yoo xamante ne dafa am lenn lu la jafe ci nga mën ko comprendre muy alquran muy sunna fa saqmu fil fil afhami wal azhani na xam ne feebar gi ak doyadi li tax mënoo ko comprendre ci sa dégg-dégg la ne compréhension bi nga am ci la ne ak ci sa xel moom la ne problème bi mais nekkul ci réalité wu alquran ak sunna voilà te moo tax dañoo taar am taar bu nekk ci moom ci am taar voilà te taar googu mu manifesté moom moo manifesté wu ci univers bi tamit parce que alquran code code codex la maanaam mooy lu ñu codifié adduna bi yëpp moom lañ ko codifié borom wa taala noonu mu taaroo noonu la bindee lépp taaru te daf ko sopp xadis bi mi wax ci note de bas de page bi solo na ko muslim mooy al ci saxee ci saxee wa Tirmidhi eh, Abu Isa rahimahullah an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa Ahmad imam Ahmad tam solo na ko fi musnad yi ci musnadam an Abi Rayhan radiyallahu ta'ala anhu wa Tabarani tamit solo na ko fil Kabir ci Mu'jamul Kabir an Abi Umama tam muy al-Bahili radiyallahu anhu wa al-Hakim imam al-Hakim solo na ko tam fil Mustadrak ci Mustadrak an Ibn Umar jël Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa Ibn Asakir rahimahullah to solo na ko an Jabir ci Sayyidina Jabir muy Ibn Abdullah ah, wan Ibn Umar Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum ajma'in wal Bayhaqi moom solo na ko tam al-Imam fii shu'abil iman an abi sa'id te moom al-Khudri radiyallahu ta'ala wa ibn Adi ak ibn Adi fi kamil ci téeram ba al-Kamil an ibn Umar radiyallahu tabaraka ta'ala anhuma kon hadith yi mooy inna allaha jamilun yuhibbul jamal voilà naka buur yàlla subhanahu wa ta'ala dafa taaru te dafa sopp lu kon te boo leen mais turam boobu mooy aljabil ci la njëkk bindee malaayika moona muhayyama yi yéen a ngi fàttaliku ci turam boobu ñuy wax aljamil ci la leen bindee voilà et que a ngi fàttaliku bi ñuy wax ci jamil boobu muy 83 bi muy dellu ci 83 wu ay sootu yaasin bi nga xamante ne mooy xolu alquran bi yéen a ngi fàttaliku tam loolu bañ koy wax kon fa xaraja mu génnee al kaw na nekk te fi adduna bi yëpp kullahu lépp jamilan mu taaru fii muntaxal jamal ci dayok taaru fa kaana mu nekk nag al alamu adduna bi yëpp mooy al maxluq li ñu bind al awwal lu njëkk mais al mutawwal lu ñu yaatam maanaam dañ ko jël comme si que lu ñu zippé woon la ñu décompressé ko adduna bi nekk loo xam ne dafa décompressé wu moo tax nga gis adduna bi dafa nekk fi lan tout le temps comme na wa ni mu ko wax sama banaynaha bi aydin wa inna la musi'un asamaan si maanaam ñun univers bi day tekki foofu banaynaha bi aydin dañ ko tabax ak kàttan ak teraanga ak doole ak sañ-sañ waaye wa inna la musi'un ñu ngi koy tàllal daiman dañ koy yaatal mooy c'est en perpétuelle expansion mais taar gi di feeñ maanaam muy génn di maanaam di gën di di di wu di gën di feeñ ay ay mbir yu bari di gën di feeñ daiman tout temps mu am luy feeñ te lépp lu feeñ ci turu yàlla ak meloom la génnee ci ab turu yàlla moo am moom la génnee kon ay feeñ waayu turu yàlla yi duñu deñ di di dévoiler wu di déployer wu voilà di déployer wu voilà saa su ne ci univers bi parce que chaque chaque moment ci univers bi am na lu nekk di créer wu lu bees maanaam di feeñ ci mbindeefu borom subhaanahu wa ta'aala ay taaram ay feeñ waayu turam ak ay meloom ay taaram voilà aussi bien ci côté lépp lu nekk di créer wu lu bees parce que univers bi day yaatu tout le temps mais que li ci biir lenn lu ci nekk di soppeeku di transformé wu di am benn feeñuwaay beneen feeñuwaay di am nga gis xale bi nga jékki-jékki muy màgg par exemple nga gis garab gi maanaam mu mel nii nga rombaat fi mu mel ne neen nga gis lii voilà tour tóor am fii mu jékki-jékki nga gis lii di sax lii di maanaam lu nekk di am nu muy mel voilà nga ñu romb benn environnement léegi nga rombaat ko fekk ay travaux jaar na fi ba soppi na ko ba am na leneen lu fi am wala boog ngelaw li romb na fi ba am na yeneen ba changé na décor bi carrément ainsi de suite ainsi de suite maanaam tur yàlla yi di gën di feeñ saa su ne mu am ay fin feeñ waayu tur yàlla yi saa su nekk ci lu ne borom subhaanahu wa ta'ala di ko gi loolu yëpp ay feeñ waayu taaru borom subhaanahu wa ta'ala univers bi noonu la mel léegi nag. loolu mooy li mu amal nii waaye comme que lële la njëkk amal muy doomu aadama te doomu aadama muy objectif bi mooy kon takdiiram ci nattale doomu aadama moom mooy objectif bi moom kon moom la amal loolu moom moo tax univers bi lépp loo fi gis boroom subhaanahu wa xam ngeen lu tax mu amal lépp li ngay gis fii ci univers bi xam nga lu tax mu amal ko parce daf lay wan ne la lii nii dama laa feeñalal benn partie boo xam ne ci yow ci sa biir la ne dama ko génne ci biti bind ko ci benn forme ba pare yaatal dimension bi pour nga di ko gis ci biti mais en réalité ay forme mbir la ay mbir la ay réalité la yoo xam ne yow ci sa biir la nekk yow doomu aadama yow yaay objectif bu mag bi yow yaay univers bu rëy bi yow yaay al alamul akbar kon nag moo tax ginnaaw gi loolu yëpp bu yooyu amee nag kooku moo tax préparatif boobu yëpp borom bi amal bu ko defee ñu mën ko aussi savourer ñu ko témoigner ndax borom bi amoon na sañ-sañ ak bind lépp ci benn moment ci diggante kun ak mu daal am adduna bi yëpp lépp amandoo déedéet mais daf ko étaler dans le temps et dans l'espace yaatal ko bu ko defee nit ki mën nga xam ne moom moo tax borom bi amal loolu yëpp nit kooku mën ci xoolam di témoigner maanaam di savourer di contempler détails yu mbir yi ak màggaayu boroom subhaanahu wa taala ci détail yooyu voilà kon suma topp nag moo tax ginnaaw ko loolu yëpp adduna bi dem ba parfait lépp masha allah lépp mel ni mu mel xalaqa mu bind nag allah bur yàlla insaan nit doomu aadama fakkaana mu daal di nekk mu laxas maanaam ki tënku haazal alam adduna bi alkabir bu màgg bi nga xam ne moom mooy ki résumé ki ko dajale ki ko téye xam nga adduna bi ak nit nan la mel wallahi al-masal ala euh, vidéo bii nii ngay seetaan nii ah suñ koy jëlee maanaam nga gis ko nii mu nekk fichier nii mu nekk nii xam nga vidéo bi yëpp ngi ci biir mais sauf que gisoo détails mais soo ci bësee ak lecteur bi baax bu dee dafa laaj connexion nga am connexion bi baax nga di ko suivre di xool da ngay gis détail yu bi yëpp ngay gis par benn par benn par benn mais soo ko téye nii rek tiim ko nii rek benn affaire kese la bu ne ñëmmu ni te ndaw te dafa ndaw mais soo commencé détailler di lire dans les détails gis ne lu bari la lu rëy la yow doomu aadama ak univers yi ngay gis yëpp noonu ngeen mel yow yaay buñ dooloon comparer ak vidéo bi ni mu mel nii rek nekk benn fichier tegu nii wala nekk benn image boo gis nii rek descriptif bi nii rek ci bis tegu nii et que bi nag moom mooy détails yi nga xam ne moom moo nekk ci biir soo ko taalee noonu lañ noonu ngeen mel yéen ñaar voilà moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ci sourate Ghaafir juróom fukkeel aaya ba ak juróom ñaar ne la xalqu samaawaat giñ naa ni mbinduk asamaan wal ard ak suuf si akbaru moo gën a min xalqi naas nit ñi nit ñi boo leen gisee physiquement ni bindu asamaan yi suuf si moo gën a rëy mu ne walaakinna naas laa ya'lamuun waaye lu ëpp ci nit xamuñu xamuñu lan pas xamuñu ne asamaan yi suuf si bi moo leen gën a rëy ñoom parce ci biir mais déedéet li ñu xamul mooy ne ñoom seen bopp ñoom ñooy univers bi ba pare di réciter univers bi di leen di leen reproduire di leen di leen wane voilà comme nit ki ni mu mën a intérioriser alquran nekk moom ci jëmmi boppam alquran ba pare di nettali alquran voilà et que univers yëpp day répéter rek nekkul lu dul di yow yaay kat yow objectif bi bu ñuy teral dara ci univers bi wala lépp ñu bind ci univers bi muy animaux muy xeet yëpp ak façon yi ñëpp yooyu ñëpp dañoo daj ci sa biir lépp lu nekk ci malaaka yi mi ngi ci yow lu nekk ci seytaane tamit mi ngi ci yow li nekk ci maanaam ajjana ak li ci biir yow ne en fait xéewal yooyu yëpp borom subhaanahu wa daf koy génne di ko feeñal mais en réalité biir la nekk yow xéewal yooyu maanaam mbugal yi nekk safara ak la ca biir concerné wul dul doomu aadama yi yow yeeyu lañuy ñuy teralee àjjana yow tamit doomu aadama la ñuy mbugalee safara yow yaay objectif bi ci mbind bi lépp lu yàlla bind yow yaa tax ñu bind ko doomu aadama loolu nit ñu bëree bëri bàyyi ko xel voilà moo tax mu ne walaakinna aksara an-naasi laa ya'lamuun waaye lu ëpp ci nit ñi xamuñu bokk na ci xamul mooy li muy wax nii tamit walaakinna waaye xalqun naasi xalqan naasi mbindu nit ak malu moo gën a màgg moo gën a mat min xalqis ak suuf maanaam nit ñi seen bind bi leen yàlla borom bu subhaanahu wa bind moo gën a mat parce que lu tax parce que li ngay gis ci univers bi yëpp lu mu mën a doon benn partie la ci yow ci sa biir yow benn détail la c'est un simple détail ci yow voilà un vulgaire détail vulgaire pas dans le sens euh, lu ñaaw mais dans le sens mooy lu simple lu voilà lu ñu yàgg gis quoi voilà lépp lenn ci yow am na ci lu muy am na ci univers bu luy pointé jëme ci moom loolu moom moo tax soo maîtriser yow sa bopp maîtriser univers bi soo xamee sa bopp xam sa boroom subhaanahu wa taala loo bëgg maîtriser ci univers bi maîtriser ko ci sa bopp soo ko maîtriser ci sa bopp maîtriser ko am sarf maanaam mën a am tasrif ci mbir yi maanaam di mën di am pouvoir ci affaire boobu ci mën ci di ci def sa ay administration ak say exécution spirituelle ci mbir yi misaal bi jox rek mooy alalu adduna yi alal ji boo ko bëggee maîtriser jarul nga koy nga koy maîtriser ci biti tey soo bëggee alalu adduna bañ laa jiital nga bañ a nekk koo xamante ne eh, eh, eh, da lay yàqal sa sa borom subhaanahu wa wala yu mel noonu jarul nga nga koy nga ngay xeex ak alal ji ci biti déedéet yow xeex ko ci sa biir du maîtriser ko ci sa biir soo ko contrôler ci sa biir bëgg gi koy bëgg et que ngay dellu ci yàlla ba yàlla gënal la lu ne bu la neexee mën ngaa yor alal jummanti doon du la jiital du yàq sa diggante ak kenn te du doo def loolu ñaaw te loolu moom mooy jëmmi dëgg àdduna maanaam mooy ga dem ba man ko maa ngi gis keroog wàq yu du réel maa ngi koy wan ay mbokk sax ñuy reetaan <laughs> benn waaye naan naan bëri na koo xamante ne danaa day kii xale yu jigéen ñi da leen di moytu da leen daw fekk da xale yu jigéen ñi ñoo ko toppul voilà dañ kaa toppul rek mais bu soon bu doon dog mu ne li ngay seen téléphone yi ñu koy xoola eh, kii yoog yooyu gars yi am na ñoo xam ne boo xoolee seen téléphone yi seen message ay musiba nga ci fekk quoi parce que tellement que kii lu ne mu ne mu ne euh, moo tax gis nga euh, sérieux de bari na ñoo xamante ne <laughs> sérieux nii non non yombul ah voilà <laughs> euh, ñuy ree quoi <laughs> mais bon ni mu ko waxee sax moo gën a xoroma mënu ma ko toppandoo mais mais daal ci ci ci ci ci ci dëgg dëgg la maanaam loolu moom dëgg la moom am c'est-à-dire que soo ko bëggee xeex ko ci sa intérieur yow de telle sorte que dootu la mën a fitnaa la te ci mën na fi nekk dootu la fitnaa la parce que xeex ko ci sa biir ba fay nga ko rey nga ko ci sa biir voilà jikkoy seytaane yi rey nga leen ci sa biir maîtriser nga leen voilà voilà lenn lu ci nekk am na jikko bu ñaaw ak jikko bu baax nga jël yu baax yi intégrer leen intégrer nga leen ci sa biir yi bon yi neutraliser nga leen tax mooy comme bismillah wanaam bismillah rahmaanir rahiim par exemple mooy en fait maa ngi tàmbalee ci tur yàlla c'est-à-dire que ngi activer ay tur yàlla ci sama biir gis nga turu yàlla yooyu nga xamante ne mooy yëpp asma wa sifaat nga xam ne moom la feeñal ci univers bi yëpp et que doomu aadama moom mooy ki seul ki mën recevoir yëpp mooy kon yooyu lay activer ci man et que ko activer damay désactiver en même temps lépp doon xañ leeru turu yàlla yooyu mën a ma mën cee bénéficier wu mooy maa ngi koy désactiver mooy jikko yu ñaaw yi doxalin yu ñaaw yi bëgg-bëgg ni ko doomu aadama moom mooy ki gën a mat loolu moom moo tax gi am ci malaaka yi kan moo gën ak kan moo gën a mat comme Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mi ngi koy leeral ci Jawâhirul Ma'âni euh, mooy xadis boobu noonu euh, bi muy firi xadis bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax naan ana bay wax naan eh, iza zakarani iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in xayrun min ci eh, mooy xadis bi nekk ci ñaar saxeex yi xadis qudsi la mu doon firi xadis boobu di ko leeral boroom subhaanahu wa ta'aala ci biir xadis bi daat ne doomu aadama de su ma tuddee su ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu ko gën ba muy leeral loolu ci biir leeral bi muy wax ne que ni malaaka globalement après loolu globalement la mu gën doomu aadama mais doomu aadama moo gën a mat moo gën a mat ba mu ne Sayyid Muhiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wute na ci loolu parce que attention nag masala bi il mu am luñ ci leeral tuuti mooy ne dafa am ñoo xamante ne ci biir doomu aadama yi c'est sûr que ñu gën malaaka yi loolu werante amu ci mooy yenente yi salaam ku dul yenent yi ci la wuute googu amee te ci biir ñooñu tamit comme niñ ko gisee woon leeraloon nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy afraad yi ñu mag yi mafatih yi mooy ahlul itlaq yi ñooñu ñooñu ñoom comme malayka yi lañ mel ñooñu ñooy seen ay acolyte ñu seeni moroom ci biir malaaka yi ci monde malaaka yeeg yooyu noonu loolu tamit leeral nañ ko donc ñooñu yeneen malaaka yi ñooñu ci ay nit di raw ok ainsi de suite donc il faut que ñu comprendre à chaque fois ban ban ban niveau maanaam dafa am ay malaaka yoo xam te ne dañuy gën yenn nit ñi yenn nit ñi gën yenn malaaka yi mais bu ñu leen jëlee dans leur globalité malaaka yi ñoo gën moo tax borom subhaanahu mooy nee affaire bi dafa ma jaaxaloon ba nga xam ne ba benn bés nee na ma gént yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma ko ne ko mais man dafa am benn masala bu ma jaaxal mooy euh, diggante malaaka ak nit kan moo gën parce que dalil yi dañoo bari yii di wane ne malaaka moo gën yii di wane nit moo gën yenent bi sallallahu alayhi ko nit moo gën ne ne ko malaaka moo gën mais nit moo gën a mat maanaam wax jooju da ngay gis ne wax ju ñu tënk la wax la joo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa leer parce que malaayika yi par exemple amul ku ci ñoom amul ku ci texee di ci ñoom kon buñ leen jëlee ñoo gën malaayika yi euh, ay leer lañ leen bindee malaaka yi ñoom amuñu côté seytaane bi ci ñoom alors que nit am na ko mais nag nit moo gën a mat comme suuf sii ne suuf sii ñu nekk moom mooy ajjana bu mag bi bi gën bi gën a mat al ard suuf sii mooy ajjana bi gën a mat mais nag ajjana bi gën te gën neex mooy ajjana beneen bi àllaxira bu bu nekk ci kaw juróom-ñaareelu asamaan bi après ci kawam ajjana boobu moo gën a mat moo gën a moo gën a neex parce que boobu manqué moo boobu euh, dafa dafa dañoo segg rek côté yu baax alors que bii suuf si nii moo gën a mat parce que fii dafa dajale dafa dajale yu baax yeeg yu bon yi ci su ci kaw suuf si ok euh, naka noonu nit tamit moog malaaka noonu la demee léegi ba ko waxee lool léegi ne ko ne ko nit malaaka moo gën muy nit a gën a mat ba mu ko laajee ne ko mais loolu lan lay lan lay tontu ku moo laaj dalil mu ne ko da naan ko hadis bi iza zakartuhu fi iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrun minhu bu ma tuddee ci mbooloo ma tudd ci mbooloo mu gën boobu maanaam nga gis ne kon mbooloo moom muy wax mooy mboolooy malaaka yu kawe yi ñooñu ñoo gën nit ñeneen ñi ci des ñëpp ba moo def ñi nga xamante ne ñooy yeneen yi am sasam ak ñi tolloog ci biir nit ñi voilà ci biir nit ñi voilà mais sinon yeneen nit ñi mooy commun wu nit ñi ma commun maanaam malaaka yi ñoo leen gën commun wu nit ñi malaaka yi leen gën mais ñi gën a kawe ci nit ñi ñoo gën ñi gën a kawe ci malaaka yi loolu tënke ko noonu voilà tënke kon bu ñu xoolee dañ naan nit maanaam moo tax tontu boobu ci komawu malaaka yi la aju ak ci komawu nit ñi voilà léegi euh, kon nit moom mooy ki gën a mat ci biir mbindeefu yàlla yi ba pare moo gën a mat as-samaawaati ak asamaani wal ardi ak suuf si kon euh, fal insaan kon doomu aadama huwa moom mooy nusxatul alam mooy Euh, copie wu àdduna bi yëpp kulluhu moom yaxtaaju dafa aajowoo ilayhi ci moom al aalamu adduna bi yëpp wala yaxtaaju te aajowul huwa moom ila al aalami ci adduna bi lu tax fëlahoo ndax ñeel na ko alkamaalu ak man zaahiran ci lu feeñ wa baatinan ak ci lu nëbb gis man ci jëmmam wa ruuxan ci ruuxam ndax fa jismuhu jëmmam xalaqa allah xalaqahu bind na ko allahu buur yàlla bi yed bi ci ay yoxom